oon nañ la seydna nee na toj kaaba gi moo gën fa yàlla ñu tuur si ñaata lañuy ràññee mais Syrie dafa sori ah xoolal suñu réew ñun ni ñuy xonjomantee am na ñoo xam ne pare nañ ngir xonjom nit mu dee seen mbokk jullit boo xam dañuy en général sax ki ñu koy def ku baax lay doon parce que nitu yàlla la mais waa ji da parce que da leen déchaîné loolu kese la képp kuy wax xam-xam bu leer ngay doxal sunna dangay gêner ak les faux sëriñ ak seeni taalibe aqdaar yooyu yëpp danga leen di gêner tilim tilim yooyu takk takk ay takk takk lañ ay salte lañu toutes ces saletés dañ leen di gêner te comme que dañoo saleté ni ñu saletee mooy le euh, sëñ ba wax ci masaalik gaa yi am na ñoo xam dangay gis waaye moom su min kulli danas moo gën a tilim lépp lu tilim waaw moo gën a salte mooy biiram ne biiram a salte ci jikko yu ñaaw yu mu am yéenewul nit ñi jàmm waaw yéenewul nit ñi xam yéenewul nit ñi am ba pare bëgg lu gën moo fi am moo koy am te bu amee bu kenn am soxori nit ñi yor jikko yu ñaaw ba pare ñaaw la am kooku kenn ginu koo salbe waaw kenn ginu koo salbe mooy salteem boobu nag mu doon moo tax pare na il est prêt à wallahi pare na ngir moom bu ko manul day ut koo xam ne moo moo moom moo koy defal yooyu ci àll bi walla biir Dakar waaw képp kum jàpp ne yaa ngi koy gêner rek mu ne ko bindal ma turam ca foofa nga xam ne koo fa bind bu woowee rek mooy faatu na ah waaye waaja ko daa doon nettali naan da koo defoon benn sëriñ dañoo mujj ñu bind ñu bind tur mais bañ ñëwee bañ ñëwee di vérifier affaire yi moom turu turu waaja ko doon sàkkulu lañ fa fekk mu dee ca saasi <laughs> waaw moo tax di dinañ réussir yenn yi mais dinañ daye yoo am na ne buur yàlla daa namoon lool rek wa ma tashaa'una illaa yasha allah rabbul alamin da dañuy maaman lu manuñ dara waaye gis nga at yi ne buur yàlla ne diñ ko dund wallahi jàmmamu koo xasaf manu la fexe ba at yooyu doo ko dund bu yàlla dogal lu ko neex sama jaam la baax la waaye ci noonu lay génne àddina waaw diw sama la baax na mais def du laal koy def waaw mooy bind mooy dogal neex <laughs> mooy gaa boobu xoolal woolu rek réew moo xam ne daanaka ku ñu xonjomul ku ne senegaal moom lii la c'est ça la réalité de yow gis nga bu sa bopp bi xaw ma foo ne Sénégal moom lenn la lii mooy réalité bi képp kenn laa wax xërëm nañu mooy yow liggéey nañu la mas nañu laa liggéey minimum benn yoon yow nag am na benn affaire man nga toog naan non ça day wax lu neex quoi man la maay wax lu neex. ndax liggéey yi dafa am façon mën nañ ne liggéey du daal si ni waa ji mën a tiire di rëbbkat bi di jam baay ab gibier hein bëyu àll bi mu tiire mu moy noonu lañ ne yow dañ laa dóor mu moy am na ñoo xam ne ñu leen dóor am ñoo ne mbir mi dal na leen mais xamuñ ne moom loolu la xamuñ ne liggéey bee leen tardeel ci yu bari waaw am na problème yu bari yuñ nekk xamuñu nan la ñuy expliquer affaire ñu foog ne ñoom ci ñoom la ndekete yoo dañ leen liggéey moo tax am yenn tëju yu nekk ci ñoom ndekete gaay dañ leen a tëj dañ leen a liggéey bu yàgg def ko ci ngoom bu sànni ko ci ci ci géej gi looloo ko jàpp bu waaye nag xamul lan la moom pour moom waaye iléey na di kii di jaay cartésien yor journal am di xëy di dem di ñëw mais daanaka du avancer jamais ndekete yoo gaayee ko laal na ñoo xam ne moom dañ lay dóor feebar bu metti dal la waaw benn bul la ñuy dóor sa put gi waaw wala sa óom yi nga xam ne ci suufi lay nekk wala sa tànk yi nga dem ci médecin bu la neex ñu xool duñu gis dara mu leer na ne gaaye la am ñi ci gine yées ñoo ñépp yées ñi yées ñoom ñooy ñi gën a sori nga xam ne ñoom dañuy dem pare nañ ngir éliminer nit ki waaw façon yooyu yëpp gaa ngi koy def wala am na ñoo xam ne dañ lay liggéey ngir di def loolu yàqal na loolu bari parce que liggéey moom boo xasee dal am na lu na na ñoo xam ne seen ndey yi liggéey ngir ngir dëddale leen nag ñoo xam ne nañ bëgguñu woon ñu ñu kii leen waaw bëgguñu eh, am sama doom bëgguma muy muy muy muy muy muy muy jege géer waaw léegi daal man sëriñ damaa bëgg daal boo ko mënee dëddaleeg diw parce nii ma gise ay waay waay waay waay loolu loolu dina ñaaw de ay seen diggante bu amee fan laa koy waxe waaw nga dem nangoo liggéey sa doom parce que ah, ndaw si ma gis muy bëgganteel de ñeeño la de te ñun géer lañu wala tëgg la de te ñun géer lañu géwél la de te ñun géer la wala géwél bi ne ah sama doom ji ki ma gis mu koy jéem a bëgg wala ndaw wala waa ji koy bëgg moom géer la te nag sama doom ma yàlla waaye waaye xas woowu nan laa koy laabee nga dem liggéey lu sa doom ngir dëddale kook loolu kooku waaw am ñoo xam dañ lay liggéey ngir nga leen di gin a jox waaw yow yaa ngi leen di dimbali di dimbali ñeneen ñu ñëw di leen liggéey pour yow li ngay joxe na yem ci ñoom kese laqad dayaqta waasi'a laqad xajjarta waasi'a waa jooju dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne moo xatal yërmande yàlla ju yaatu ji waajee ko xatal waa moo xatal yërmande yàlla ak ni mu yaatoo hein mu daal di koy xatal moo tax façon yii yépp am ah réew ma nag lii wa fa xam moo tax nag bu kenn yaakaar ci bërëb bu mel noonu benn développement ay nit ñu xaqaara kese fay ne mooy ñiy def ñooñu ñépp ñu sew lañ te tuuti te ku nar a jëm ci kanam sax ñu daal di damm say tànk waaw waaw waaw bureau yeeg yooyu fi xew boo ñëwee sérieux ci sa liggéey yow yaa ngi gêner ñu ci des parce que c'est sérieux ci liggéey bi ñoom dañ koy jàppe ne dañ leen a bëgg a wan ne nii lañ war a liggéey parce que nit ñi def dañ lay xonjom dañ mu mel nga xam ne seen premier réflexe mooy liggéey nit ñi daal di lay faj loolu du dem kanam ba faw jamais waaw moo tax li ñuy def ci ci ci <laughs> ci maaman yi li ñuy liggéey bés bu ko yàlla feeñaloon nii nit ñi di ko gis mais danga naan mais ñii ñii man attends devenir un poisson dund ci biir géej gi sax ko tane même bu dee ne risqué maa ngi risqué requin yi dina wan na sax en tant que poisson beneen mais moo tax le monde des poissons de l'océan mais foofu sax ëpp jàmm ñun suñu ndekk suñu réew mi Sénégal ñuy dundee lii nag moo fa am ay frères ak i sœurs ay sœurs ak i xojjomante seen biir ah li gharadin min ad-dunya qalil waaw yusbihu al-mar'u kafiran nit ki mooy nii la nit ki day xëy nekkub yéefir parce def na loo xam ne wedd loo na ko yeneen ci ma saa saa man ata arrafan ku ëddëkkal ak waajoo xam ne day jii xam-xam lu lii xew ëllëg buxaabakat yeeg saltige yi nga ñoo daq kàcc ñépp ak ñoom ñu gaayu mel noonu hein képp ku leen dikkal yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na képp ku leen dikkal ah ñu lay seetal gëmoo li ñu wax 40 toujours boo ko jaamoo yàlla du la nangul dara waaw su julli yi moom boo fi demee kii julli ca Kaaba ga fu la neex buur yàlla nanguwu ci tous 40 jours mu ne nag bés bu dëggalee li mu ko wax ne ko ah. gis naa musiba guy ñëw de foog nga génn li nga gëm ko ba def ko kooku noonu mu ne ko faqat kafara bima nuzila ala nga xam ne moom lañ wàcc ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar te ci lii lañ dëkk bala may lañ koy def waaw moom alquran rek ci lay kiiwe ñu foog ne ñu ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay alaa innahum humul kaafiruun ñii humul faasiquun humul zaalimuun gaa yi ñu foog nañu ngi ci dara te ñooy yéeféer yu mag yi ñooy weddikatu yàlla yu mag yi moo tax saxaara yi <laughs> saxaara yi ñooñu ñu jara exécuté ci réewum jullit non saxaara yi moo tax ñoom loolu mooy seen pena les ma mooy mooy gaay bu yi gaay façon yooyu charlatans yi magiciens yi gaayooyu mais loolu bu doon réewum jullit la ñoom ñooñ seen pen mooy dañ di exécuté ah te am na ci boroom xam-xam yu naan kooku même bu tuubee kenn du ko baal même bu tuubee dinañ ko dóor pen bi kenn manu ci dara dañ ko dóor pen bi walla iyaazu billaah walla iyaazu billaah kon ñun noonu lañ fi newee di ah